a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'du fa yaquulu al imaamu al haafizu abu muhammad abdul ghani al maqdisi rahimahullaahu ta'aalaa fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi salaatu wa salaam. kitaabu radaa. an Abdillahi bni Abbaasin radiyallahu anhumaa annahu qaala. qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi binti Hamzata radiyallahu anhumaa laa tahillu lii. yaxrumu min ar-radaa'i maa yaxrumu min an-nasab wa hiya ibnatu axi min ar-radaa'a kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala ginnaaw bi ñu jeexalee kitaabul li'aan muy téereb rëbboo mu dugg nag ci téereb bu bees muy kitaabur radaa téereb nàmp voilà mooy l'allaitement allaité nàmpal voilà mu ne mu ci indi na xadis bu njëkk muy xadis numéro trois cent trente quatre ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne Abdillahi ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne mu ngi jële ci Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala rasulullah qaala wax na rasulullahi dawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam fii binti Hamza ci à propos ci mbiru doom ju jigéenu Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhuma di bàyyi xam voilà doomam joo xam ne Seydina Seydina Hamza ah daa ko fee bàyyi woon léegi nag mooy dafa gaañu ba am doom ju jigéen ju mu bàyyi gannaawam léegi loolu lay wax nii nga xam ne loolu mooy bi ñu ubbee Makka lay wax fatxu Makka la lii xew woon xew-xew bii bi ñu ubbee Makka ci la lii nii muy wax xewe léegi nag ah fekk euh, bon ñenn ñi dañ ko doon wax di ko proposer naan ko waa yow yonent si alayhi salaatu wa salaam dafa am ci saxaaba yi nga xamante ne nii ay ay haashimi lañu voilà kii ñoo bokk jaboot ñoo ko doon wax ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam lu tax doo denc ci haashimiyaat yi daal mooy ci quraysiyaat léegi léegi nag après yonent bi alayhi salaatu salaam nag ñu naan ko ñu koy naan nga denc doomu Hamza ji radiyallahu anha mu ne leen ka laa tahillu lii kooku daganuma mooy li waxoon rek te <laughs> yaay ummu salama doomam ja Zaynab bële ah mu ne mooy la ko ummu Habiba doon wax lu mel noonu rek la wax fii laata tahillu lii mu ne kooku damaa daganu doomu Hamza boobu ngay wax dama sama baay fex kooku daganuma yahrumu min ar-radaa bu wax leen lan moo tax nu ne yahrumu day xaram min ar-radaa dañuy aaye tay tere ta muy min ar mooy ci nampal ak nampal day xaraamal maa li nga xamante ni nii yahrumu day xaram min an-nasabi tay tukkee ci li nga xam ne mooy askan mooy ni nga xamante ne askan nit boo bokkee moom askan koo xamante ne sa sa la wala sa yaay la wala ñi nga xamante ne nii sa cousin sa kii la ba cousin mooy moo xam ne yow yéen a bokk ndaay ak baay ndaw si wala yéen a bokk baay wala yéen a bokk yaay wala yéen wala sa ñooñu ni nga ni muy xaraane li nga xam ne noonu la ñuy xaraane nga takk ku mel noonu kooku noonu naka noonu ci côté nàmpal loolu it xaraam bi day tukkee ci nàmpal comme ni muy tukkee ci. li nga xamante ne mooy ci ci ci ci ci ci nasab mooy ci ci ak bokkoo comme lan hmm, eh, nga mooy kii nii koo xam ne yéen a nàmpandoo kooku moom de toute façon manoo ko denc léegi nag que ça soit moom ab tubaab la bu tudd Élisabeth bu jigéen yow nga dëkk fële ca bassin du Congo lañ la indi woon am benn maire añu indi la fii gars yi ba nga nekkee liir ah léegi yow am benn maire nampal la nampal ko jeex na de toute façon bépp ngeen dara ci wàllu nii nii ci wàllu askan waaye yéen ay frère de lait ndax yéen a nampandoo loolu tax na léegi nag lépp loo xam ne yow sa ki nga sa rakk wala sa jigéen bi nga xam ne yow dangeen ngeen a bokk ndey wala baay wala yu mel noonu lépp lu xaraam ci moom ci côté boobu rek yow day xaraam ca ndaw sële bu def la moom Hélène bu def tubaab la ndax yéen a nampandoo anhu loolu lay wax mu ne yahrumu lay haram min ar-radaa'i di tukkee ci li nga xamante ne nii mooy mooy li nga xamante ne nii mooy ak nàmpal maa li nga xamante ne nii yahrumu day xaram minan nasabi day te li ko waral mooy ak askan mu ne wa hiya loolu benn la bu tax doomu Hamza di ngeen may eh, proposé muy sama baytix daganuma wa te ndaw si nii moom de ibnatu axi beneen biir mooy la mooy mooy lii sax moom la <laughs> moom la moom lay wax nii ndax ne te moom ibnatu axi sama doomu mbokk la minar radaa ci wàllu ndàmp nga ne awoy ah Euh, yonent waaye saa saam Seydina Hamza euh, frère am la waaw ah, yow Seydina Hamza nu mu tudd ah Hamza ibn Abdul Muttalib ah waaw mais léegi yonent waaye saa saam baayam nu mu tudd ah, ah baayam de moo xam nan la tudd d'abord Abdallah moom de Muhammad la tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ah, ah waaw mais kon yow affaire bi ñoom du ñuy frère ah yow kii kii kii kon Hamza euh, rakku papaam la. léegi yow sa rakku papa nga mën a waxee ko frère ga ah ñu ne la <laughs> waaye yow boo côté boobu nga ko xoole moo tax am beneen côté bu tax ñoom ñu nekk ay frère <laughs> voilà yow côté boobu nga xoole mooy côté que ni moom baayam di Abdallah magu Seydina Hamza la waaw dëgg la <laughs> Abdul Muttalib leen jur de boobaa côté boobu boo ko xoolee doom la ci moom moom Seydina euh, Hamza radiyallahu anhu bàyyi ci xam la mooy rakku baayam la waaye boo xoolee beneen côté bi te moom lay wax nii mooy nàmpal ndax Seydou Seydina Rasulullah yore tubaab yi saa saa ak Seydina Hamza dafa am ah dañoo bokk jigéen bu leen nàmpal loolu moo tax ba leen bañ bokkee ku leen nàmpal nag loolu day tax yéen loolu léeg da di bokk comme ay frères ak sœurs leen bu dee góor ak jigéen la bu dee góor comme ay ay ay di doon loolu la loolu mooy affaire bi nag <laughs> ñu ne la waaw loolu moo tax mu ne que waa bii ngeen may proposer mais doomu mbokk la minar radaa waaye ci nàmp voilà mooy Seydina Hamza. frère yonent bi alayhi salaam ci côté namp voilà kon nag doomam nan ngeen may <laughs> kon doomam manuma manuma dagan man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis nga fii yu bari da ngay gis yonent bi alayhi salaam ci boppam naan laa laa laa tahillu lii ay lii daganuma lii daganuma <laughs> loolu ci saraa lay li gën a tee leer voilà léegi ngay gis ay nit ñoo xam ne moom ñoom moom xaw ma fan lañ tëlle ñu ne parce que ñoom ñoo am sañ-sañ bi ko waa ñoom ñooy diw bu leen neexee yu xaraam yi ñoom ñu koy def ñoo ci am sañ-sañ loolu yëpp ay waxi caaxaan la voilà <laughs> bi dee yeneen saa saa sa naan lii daganu ba benn waaye yu xuus yu yu xaraam yi ñu naan moo ko ak moo xam li tax dara taxul wane li tiim bakkanam bi kese tax koy bakkanam kese lay topp kon mu ngi noonale kon nag al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi nga xamante ni nii moo ci tegu muy ñaareelu hadith bi ci téere bii di téere araba am na lu fàtte woon mooy douzième téere voilà ni ma douzième téere kitaabu raba téere nampal allaitement ak yooyu mooy douzième bi voilà léegi nag ginnaaw xadis bi mu indi beneen xadis bi ci tegu mooy xadis bi nga xam ne mooy numéro trois cent trente cinq muy ñetti téeméer ak fanweer ak juróom léegi nag mu ne an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna ar-rada'ata tuharrimu ma yahrumu min al-wilada kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne an Aysata mu ngi jële ci sayyidatuna Aysa radiyallahu anha mu ne ah, mu ne qaalat mu ne annaha qaalat neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena inna ar-radaa'a mooy ak nàmpal l'allaitement le fait que am ko la nàmpal as jigéen ñu la nàmpal loolu day tax tuharrimu day xaraamal maa li nga xamante ne nii yahrumu day xaraam minal wilaada tey tukkee ci tukki ci ci ak ak ak ak juddu mooy muumu jurukaay yow li ñuy def yow yenn yi boo nekkee mooy ñi nga xam ne yéen a bokk biiru bu biir bu leen jur wala yéen bokk geño mooy yéen a bokk baay ñooñu gis nga góor géeg jigéen gi ni ñuy xaraamante naka loolu kese la ak nàmpal di a tamit comme ni lële di xaraamale voilà kon mu ngi noon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi xadiisu ñetteel bi ci téere bi muy trois cent trente-six muy ñetti téeméer ak fanweer ak juróom benn mu ne wa anha anha annaha qaalat inna aflaha axaa abil Qu'ays ista'dhana alayya ba'dama unzila al-hijaab fa qultu wallahi la aadanu laka hatta astaadina rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam fa inna axaa abil Qucays laysa huwa ardaani walakin ardaatni imra'atu abil Qucays fa daxala alayya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna ar-rajula laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atuhu faqaala sallallahu alayhi wa sallam i'dhani lahu fa innahu ammuki taribat yamiinuki qaala Urwa rahimahullah fabidhaalika kaanat Aa'ishatu taquulu radiyallahu anhaa harrimuu mina ar-radaa'ati maa yahrumu mina an-nasab wa fii lafdhin ista'dana alayya aflahu falamma adana lahu faqaala ataxtajibiina minni wa ana ammuk faqultu kayfa dhaalika qaala arda'atki imra'atu axii bilabani axii qaalat fasa'altu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam faqaala sadaqa aflah i'dhanii lahu kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullaahu ta'aalaa mu ne an wa anha hadith bi mu ngi koy jële ba léegi ci ki mu jële woon hadith bu njëkk bi muy kan muy sayyidatu Aisha radi muy hadith bi ñu génn léegi mu ne mu ngi jële ci moom ba léegi sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne inna aflaha benn waay boo xam ne aflah la tudd aflah noonu la tudd axaa abil Qu'ays di mbokku di frère ki nga xam ne mooy lañ xamee ci Abul Qu'ays looloo doon dakkantalam mooy dafa am frère am bu tudd Aflah moom Abul Qu'ays boo xam ne ista'dana alayhi dafa ñaan permission ngir dugg ci man sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ba'da ma unzila al-hijab ginnaaw bi nga xam ne ci la aaya hijab bi kiiraay yi wàcce di wax ne jigéen ñi nañuy am kiiraay bi gënte yoom góor ñi rawatina soxnaa yonent bi alayhi salatu wassalam ba aaya boobu nag wàccee Aflah nag di mbokku abu abil Qays ñëw ngir ah man léegi nag fa qultu ma ne ko wallahi maa ngi waat ci yàlla laa aadanu lak du ma la per du ma la jox permission de du ma la jox ndigal ah laa aadanu lahu du ma ko jox ma wax ne du ma ko jox ndigal moom moomu de hatta lu dul ma ñaan ndigal laaj ci ndigalu yonent bi rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mel ni Sayyidatu Aisha ne fa inna ndax kat aha Abi Qays mooy mbokku moom mii bi Aflah bi frère Abul Qays laysa huwa arba'ani moom du moom moo ma nàmpal du moom mii moo ma nàmpal ah. walaakin waaye man ki ma na walaakin arda'atni waaye man ki ma nàmpal mooy imra'atu Abul Qays ki ma nàmpal mooy soxnaay Abul Qays moom moo ma nàmpal voilà mais pas Aflah mii di frère Abul Qays moom nàmpaluma léegi nag fa daxala alayya rasulullah nee na man moom laa ko jàppee di xaar nag yonent bi alayhi salaam ñëw bi yonent bi alayhi salaam duggee ci man man sayyidatu Aisha radiyallahu anha léegi nag ma ne ko qultu ma ne ko ya rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna ar-rajula dëgg-dëgg waaji di aflah moom laysa huwa arda'ani du moom moo ma nàmpal walakin waaye li am ba des ki ma nàmpal mooy soxnaa mooy lan am moo ma nàmpal fa qaala léegi nag yonent ware sa sam ko isani la permettre ko jox ko digal ko dugg ci mën naa dugg ci yow mën na dugg ci yow fa innahu ndax moom moomu di frère aflah di di abu qais moom ah mu kii mais sa baay tëx la <laughs> voilà sa baay tëx la parce que mooy comme que këlee ko nàmpal jeex na voilà <laughs> jeex na mooy frère am la yéegi yéen tamit ay comme que la mooy ci ci meew comme fii da koy wax sax beneen xadis na ko leeral ci meew frère am nga naan voilà meew koo xam ne soxnaay frère am dégg la aywa ne ko nag taribat yaminu mooy takk na suuf sa sa ndejoor loolu mooy defal lii ma la wax ni ñu gën a mooy ñàkk nga te mooy seet voilà loolu waxi mu la boo xamante ne nii jubluwuñ ci ne yàlla na sa loxo dal doo am dara wala boog taribat yaminu déedéet mooy waxi mu arab la pour wax ne gaawal def li ma la wax mooy nii la mooy kooku li mu wax du juumte de qaala Urwa Seydina Urwa rahimahullahu taala mu ne mu ne nag fa bi daalika looloo tax kaanat li histoire bii nettali bii moo tax kaanat fa bi daalika tukkee ci lii moo tax kaanat Aysatu sayyidatu Aysa radiyallahu anha da nekkoon na taqulu doon wax naan harrimu min ar-radaa naan nit ñi yéen dee leen xaraamal muy tukkee loo xamante ne nii ak nampal ma li nga xam ne yahrumu day xaraam min an-nasabi ci li nga xamante ne nii mooy li familial mooy mbuumu askan kon nag mu ngi noon mu ne wa al-imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu wa fii lafz am na ci benn kàddu ci hadith bi nii boo xam ne boobu nii la ko sayyidatu Aisha waxe ne ista'dana radiyallahu anha mu ne ista'dana alayhi aflah mu ne dafa ñaan permission daan digal ci man ngir dugg ci man aflahu waajañ naan aflah falam aadan la waaye ma bañ ne bi yoon ma ko permettre mu dugg ci man déedéet déedéet fa qaala léegi nag mu yëg ko moo tax mu ne ko ah moom moo ko wax ne ko non minni wa ana ammuk ne ko mais Aysa yow mais da ngay da ngay da ngay doxal kiiraay sama digganteeg yow ah te man man sa sa baay tëx laa man aflax sa baay tëx laa fa qultu <laughs> sayyiduna Aysa radiyallahu anha nee na ma ne ko fa zaalik mais loolu nan la demee mooy dafa nekk foo xam ne duñu gisante mu ne ko loolu man la demee xaala waa ji ne ko mais aflax ah, ah, ah, ne ko mais arbaat ki imraatu axi di labani axi ne ko mais yow arbaat ki nampal na la imraatu axi sama soxnaayu frère sama soxnaayu frère ah mais moom moo la nàmpal bi laba di axi ci sama meewu boo xamante ne mu ngi tukkee ca sëy ba mu sëy sama frère ah kon xaalat sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na fa sa'altu rasulallah ma laaj nag mbir moomee laaj ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama fa qaala mu ne ma sadaqa aflah yeneen saa saa ne ma aflah wax na dëgg ak it na nii la kooku man naa ñëw nekk ak yow kooku garaawul mooy man ngeen kooku mooy kiiraay boobu moom garaaw kooku sa sa sa sa baytex la voilà mu ngi noonu le kon al imam Abdul Ghani mu wax hadis bi nga xam ne moo ci tegul trois cent trente-sept mu ne wa anha radiyallahu anha annaha qalat daxala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa indi rajul faqaala sallallahu alayhi wa sallam yaa Aa'ishatu man haadhaa qultu axii min ar-radaa'a faqaala yaa Aa'ishatu unzurna man ixwaanukunna fa innamaa ar-radaa'atu mina al-majaa'a. Kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne wa anhaa hadis bi mu ngi koy jële ci sayyidatu Aisha ba léegi radiyallahu anha annaha qaalat neena daxala alayya dafa dugg ci man annabiyyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa indi te ba mu duggee mu nga woon fa man rajulun benn góor bu fa newoon fa qaal yonent bi alayhi salatu wassalam ne ma ya Aishatu ne ma yow ya Aishatu ne ma yow Aisha ya Aishatu man hada ne ma yow Aisha mais kii kan la mu ne qultu ma ne ko akhi mina ar-radaa kii de sama mbokk la ci nàmp mooy ñoo nàmpandoo voilà léegi fa qaal nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma yaa Aisha ne ma yow Aishatu na dee leen xool dee leen bàyyi xel day xool man ana ñan ixwaanukum na ñooy seeni mbokk voilà fa innama ar-radaa ndax nàmp dëgg-dëgg minal majaa mu ngi tukkee ci li nga xam ne mooy ci ak xiif mooy nàmp goo xamante ni loolu moo tax borom xam-xam yu bari ñii dañ ko tekkee dañ ni liir bi lay wax ki nga xam ne deme la moom lay wax mais pas man parce liir moom nga xam ne amul leneen wala yu ëpp loo xam ne moom lay lekk mooy li nga xam ne meew moom lay moom moo koy dundal kooku bu dee jigéen da koo nàmpal waa kooku la ñuy wax mais nekkul koo xam ne dafa nekk mag ak jigéen nàmpal ko ñu ne kooku ñu ne waxuñu kooku fa innama dëgg-dëgg ar-radaa'atu nàmpal gi de minal majaa mu ngi jóge ci loo xamante ne nii ci ak xiis mooy liir boo xamante ne nii moom lañ nàmpal dafa xiis am benn jigéen bu ko nàmpal walla mooy nàmpalu liir am ñu ne loolu lañ ci jublu même bu dee ne loolu boo demee ci sara yi dina dina leer ak wuute nga xam ne moo am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kon al imaamu Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullahu ta'ala muy wax xadis bi ci tegu de xadis numéro trois cent trente trente huit ñetti téeméer ak fanweer ak fanweer ak li nga xamante ne mooy juróom-ñett mu ne an Uqbata ibn al-Haaris radiyallahu anhu annahu tazawwaja Umma Yahya bint Abi Ihab annahu tazawwaja umma yahya bint abi ihab fa jaa'at amatun sawda fa qaalat qad arda'tukuma fa dhakartu dhalika lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa a'rada anni qaala fatanahhaytu fa dhakartu dhalika lahu fa qaala wa kayfa wa qad za'amat an qad arda'atkuma kon al-imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi mu ne an Uqba mu ngi koy jëlee ci saxaaba bu ñu naan Uqba ibnul Haaris doomu Haaris ci waa Quraysh la bokkoon annahu tazawwaja Makka la dëkkoon léegi yonent saa saa mu ngi Medina moom mu nekk Makka léegi nag mu ne moom Uqba ibnul Haaris radiyallahu anhu nee na damaa denc umma Yahya damaa takk benn jigéen bu ñu naan yaayu Yahya bint Abi Ihab di doomi ki nga xam xam ne mooy abu ihab léegi nag bon ma dee di doon mu nekk sama soxna fa jaa ak ama tun sawda mu am benn euh, kii boo xam ne ab ab ab jigéen boo xam ne dafa ñuul daal di ñëw ne waaye bi mu ñëwee mu fa qaalat mu ne ardantukuma mu ne yow mii mooy ab jaam bu jigéen boo xam ne dafa dafa ñuul ñëw ne yéen kat ardantukuma ah ne yéen ñaar ñii yéen ñaar ñii yow sa jëkkër yow sa soxna si yow mii di Uqba ak ummu Yahya yéen ñaar ñii man mii nàmpal naa leen léegi nag nee na bon <laughs> mooy hadith bi dafa tëgg fii mais boo da gëmu ko woon après moom mu ne ko waaw mu ne ko daw si insisté léegi moom mu jël war géléemam jóge Makka dem ba Madinatul Munawwar ala saakina afdalu salaatu wassalaam dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa zakartu zaalika la moom lay wax nii ma dem bopp mooy daa dem ba foofu jël géléemam ngir loolu voilà lii dafa moom dañ amoon na ne waaye waaw waaye quoi kii waxul dëgg mu teel ci continuer femme viom naa leen naa leen loolu mooy ñàkk xam saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum léegi mu raxas ut jël jëlee ma dem jóge Makka ba Medina ngir benn masala mu ne fa zakartu daalika linnabi bi ma ñëwee nag ma tuddal ko yonent bi sallallahu alayhi wa li ma ndaw wax ak maag sama sama sama soxna si daal fa arada sallallahu alayhi wa sallam ma ko moom yonent bi sallallahu fa arada mu daal di may xaal léegi Uqbat ibn Haaris nee na fatana xaytu bi mbatu mooyoo féete nee bon ma ma ma féete côté boobu tamit dafa zakar tuuti daalika lahu xaaraat a daal di koy fàttaliwaat dama mën bon peut-être ko waxaat rek amaana yonent <laughs> ma lay saa salaam voilà léegi nee na ma tuddalaat ko affaire bi fa xaala yonent ma a saa salaam ne ma ah wa kayfa mais na naka lay demee wa qad zaamat te ndaw soosu nee na wax na. ah que ne moom na leen yéen ñaar voilà comme que loolu am na loolu moom lan moo ko fii dindi lan mooy dindi waxu ndaw si mooy comme loolu rek nee na après fii la xaris bi yam mais après ñu def nee damaa dem ah ma fase ndaw si parce que bon comme que ñoo <laughs> kon sama sœur la ci ci wàllu nàmp man ma koo denc voilà ba ma koy denc xaw ma ko comme que Fane wax na ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waa léegi lan ngeen bëgg lan nga bëgg kayfa wa qad za'ana arda'atkuma naka te moom nee na ndaw si nee na moom moo leen nàmpal nee na mu dem parce que ko takki beneen soxna voilà ndax lan parce que <laughs> boo ko bokkal nàmp moom <laughs> saa yi manoo ko denc kooku sa la léegi nag al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala muy wax nag ci xadis bu mujj ci téere bii nii muy xadis trois cent trente neuf ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent mu ne an al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhumaa annahu qaala xaraja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'nii min Makka fatabi'athum ibnatu Hamzata tunaadii radiyallahu anhumaa yaa am fatanaawalahaa Aliyu radiyallahu anhu fa-axaza biyadihaa wa qaala li Faatima radiyallahu anhaa duunaki ibnata ammiki fahtamil fahtamiliha fahtamiliha fahtasama fiha Aliyu wa Zaydun wa Jaafar radiyallahu anhum faqaala Aliyu radiyallahu anhu ana ahaqqu biha wa hiya ibnatu ammi wa qaala Jaafar radiyallahu anhu ibnatu ammi wa xaalatuha tahtii wa qaala Zaydun radiyallahu anhu ibnatu axii فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي wa qaala li zaydin radiyallahu anhu anta axuuna wa mawlaana kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu naan al-Bara mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy al-Bara ibn Aazib di doomu ko ñu naan Aazib radiyallahu anhuma annahu qaala kaana neena xaraja dafa génn rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaani min Makka mooy benn phrase la buñ dugal benn kàddu la buñ dugal ci diggante wax gi ngir leeral benn mbir fan la génn mu ne yaa nii mu ngi ci jublu min makka mu ngi génn fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima fa tabi'atuhum ba muy génn lii mooy nettali bañ doon wax sànk bi ñuy tudd soxna doomu sayyidina Hamza ji mooy bi ñu ubbee makka voilà léegi nag fa tabi'atuhum mu topp leen ba ñu paree di dem fa tabi'atu mu topp leen ibnatu Hamza waaw Seydou doomu ju jigéenu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma moom lañ doon tudd sànq comme niñ ko waxee daal di leen topp mooy bi ñuy génn ñoom julli ñi di dem ñoom mu topp leen. ah tunaadi léegi nag muy muy muy muy muy woote nag ah. naan yaa ammu yaa ammu mooy yow sama baay sax mooy yonent bi alayhi salaam lay woo naan ko yaa ammu wala lu wax ko yaa ammu <laughs> parce que <laughs> am nga dang naan ci fa du may cousin wam la ah mais parce que ci côté nampal gi man na ammu ta tamit mag mooy kilifa gi mu doon kilifa la ci moom mooy njëkk voilà yaa ammu ta ku la magit gars yi en général arab dañ naan yaa ammu wala yaa axal arab dañ ko doon mais kii baay ta xam la en même temps gi mu bokk ak baayam léegi Ali radiyallahu anhu bi mu defee rek mu dem jël ko daal di koy jël fa axada bi yadiha téye loxoom wa qaala li Fatima ñëw ci soxnaam di sayyidatu Fatima bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jone ko duuna ibnata ammi ne ko teel jàppal te toppatoowal sa doomu baay tëx baa ngi nii muy ndaw sii nii téye ko léegi nag da nga toppatoo ko faxtamiliha yeen ko ci sa convoi bi nga yor ngir ñu dem jóge Makka di dem Medina na ànd ak yow na ànd foo fële ah jëlal nga yegg ko faxtasama fiiha léegi nag Seydina Ali radiyallahu anhu soog ko lool mu def jël ndaw si ah. am na ñoo xam ne d'accord ñoom dañoo jàpp ne ñoom ñoo ko gën a yey moo tax mu ne baxtara sama mu xëccoo fiihaa ci doomu sayyidatu Hamza ju jigéen joo jële radiyallahu anhuma aliyun sayyidina ali mi ko jot a jox sayyidatu Fatima wa zaydun ak sayyidina zayd ibn haarisa radiyallahu ta'ala anhuma wa jaafar ak sayyidina jaafar mi nga xam ne grand frère la magu sayyidina ali la ñoom ñetti nii ñépp radiyallahu anhu ku nekk ne ah dafa qaala ali ñun ñu xëccoo ci xale bi ci xale bu jigéen bi fa qaala ali sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ne ne ana ahaqqu biha ne leen man maa ko gën a man maa gën a yey denc téye yóbbu xale bii nii ngir toppatoo ko wu fiye ndax te moom ibnatu am mi mais sama doomu baay tax la man Seydina Hamza man Ali ibn Abi Talib sama baay tax la sama petit frère sama papa Abu Talib la léegi kon man mii maa ko war a yor di ko toppatoo kon nag man maa ki gina yee wa qaala Jaafar Seydina Jaafar mii magam nag radiyallahu anhu ne ko ah ibnatu am mi ma sama doomu baay tax la de Ali yow <laughs> ñoo bokk baay léegi comme mooy bu dee kii doomu baay tax la man sama doomu baay tax la non waaw loolu benn affaire la boo xam ne maa ngi woo fii ko nag boo xam ne maa ngi fële wa xaalatuha tahti te femme bi nii tanta mooy sœuru yaayam sœuru yaayam ah sœuru yaayam mais man maa koy denc man Jaafar maay denc sœuru yaayam ndax ndaw nii doomu Seydina Hamza bi sœuru yaayam man maa koy denc kon nag <laughs> voilà kon nag te tantam ci sama ron la ne mooy maay maay boroom këram léegi nag la Seydina Jaafar wax radiyallahu anhu ibn Abi eh, wax nii ah, kii di sama doomu mbokk sama doomu mbokk la sama doomu frère la waaw parce que Yonent bi sallallahu dafa mbokkale woon Seydina Hamza ak Seydina kii Zayd ibn Haarisa radiyallahu eh, la voilà alhamdulillah léegi nag yeneen ci may saa saa déglu leen ñoom ñëpp ñu wax ku nekk plaidé nga voilà comme nag comme hadith bi fi jóge woon ku nekk wax mu déglu la ba nga pare voilà léegi nag <laughs> kii Abd ibn Zama ak Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas comme loolu la rek voilà léegi mooy mu déglu leen ba ku nekk wax nga ku nekk mu ne nag gis nga ni ni ni ni ni ni ni plaidoirie yi voilà ku nekk wax nga li nga xamante ne nii moom day wax wax nga say wax li tax ne yow yaa ci gën a yeey ku nekk wax li ngay wax. léegi nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam di leen àtte mu ne fa qadaa biha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li xaalatiha yonent bi alayhi salaam àtte xale bu jigéen boobu bële di doom Seydina Hamza radiyallahu anhu mu àtte jox ko ki nga xam ne mooy tantam nga xamante ne nii mooy sœuru yaayam la kon moom la ko àtteel àtteelu ko Seydina Jaafar bi daa xam ne doo xale bu jigéen moos rakku yaayam ne fi wala magu yaayam kooku ne fi kooku ñu bàyyi koog moo gën ñu koy jox ñoo xam ne ñu neen la. moo tax mu ne fa xabaar yi rek dina ne sax tam àtte xam ne mooy tàntaam te kooku mooy mooy soxnaay Seydina Jaafar radiyallahu anhu moo tax Seydina Jaafar ko jox ko ci tàntaam moom moo koy yor këram mu wax yonent bi alayhi salaam ne alxaalatu ne ak tànta de bi manzilatil ummi mooy sa rakku yaay wala sa magu yaay kooku ci moom moom moom palaasu. yaay la yore voilà mooy wàccu waayu yaay la yor ci nit ki voilà wa qaala mu wax li aliyin après nag mu wax sayna ali ndax yonent bi saa saam dafa xamoon mooy daanaka kan moo jàngal nit ñi siyaasa doxalantey nit ñi wa qaala mu wax li aliyin mooy ñëwee ñàkk nañ bu doon wax dañ naan bon ci biti ni ñàkk nañ procès bi waaye mu mu dalal seen xel wa qaala mu wax li aliyin wax sayna ali radiyallahu ta'ala anhu anta minni yow yow mooy yow ci man nga bokk wa ana taman rasulullah min ka ci yow laa bokk ba <laughs> akbar la ilaha illallah <laughs> waaw wa qaala li Jaafar léegi ginnaaw bi waxee la Seydina Ali mu wax mag ji nag di Seydina Jaafar radiyallahu anhu ne ko yow moom asbahta xalqi wa xuluqi ne ko kanta yow Jaafar yow da ngaa niru sama bind mooy ci biti nii boo ko bëggoon a gis da ngay foog ne yonente bi la alayhi salaatu wasalaam mu ne ko da ngaa niroog sama bind sama forme physique nii da nga koo niroog wa xuluqi ak sama jikko kooku yi tagg na lu rëy Allahu akbar wa qaala li Zayd kanta Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu mi nga xam ne moom lañ doon wooy Zayd ibn Muhammad bu yàgg ah ba suuratul ahzaab yi ñëw di ko tere léegi moom moom mu ne ko nag anta yow kanta yow axuna suñu mbokk ba wa mawlana ta ñun yow ma ma say mbir mooy ay alliance moo dox suñu digganteeg yow mooy nga xamante ne nii yorent bi alayhi salaam moo méngoo ay mbiram te moo ko ngoreeloon voilà mooy mawla rasulillah la sallallahu alayhi wa sallam kon foofu la téere bi yam di kitaabu rada bii di ñëwal imam